asalaamaaleykum mbokk soppe da baax ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen jaajëfal eh, micro nag rubrique bu bees la dañuy nekk bu si yàgg rek jël sunu téléphone woo kenn si group bi waxtaan ak moom bu ko defee ci lu mu xamul eh, su ko defee numéro bi nga koy wooyee numéro bu du ko xam bu ko defee lu koy bett la doon ñu wax ko posé ko ay questions yi nga xam ne du xam ñun ñooy kan bu ko defee mu waxtaan ci wàllu groupe bi tey nag dañoo dem si ki nga xam ne mooy soxna Fatou Mbaye ñu yëkkati seen téléphone di ko poser yenn question yi nga xam ne xamul ñi ñooy kan ci wàllu groupe bi bu ko defee mu indi ngi si ay leeral kii di soxna Fatou Mbaye nag lañ demoon tey seet yi moom nag euh, contacté nañ ko mu waxtaan kan waaye daal tontu nañ a baax waxtaan wi nga xam ne moom la seq ki nga xam ne mooy Abdou Guèye mbokk leen jaajëfal bu baax kon ñu déglu ki nga xam ne mooy soxna Fatou Mbaye ci am dalal bi ñuy waaj dégg ba sa touche étoile allo asalaamaaleykum soxna na fato def na ngeen def ak cooni Ibrahima la Ibrahima Samb ah dama déggoon ne da ngeen bokk ci benn groupe whatsapp bu ñuy wax soppe da baax man damase see bëggoon a bokk te xaw ma nan lay def pour bokk ci waaw waaw bii mooy sama numéro waaw ci bi de xam naa ko de. xam nga ko. waaw. léegi nan laay def bokk ci groupe bi. xanaa ma jéem jël sa numéro envoyé ko kooku. Mhm. waaw man bu dee mën na nekk tey moom a gënal de. man bu dee mën na nekk tey moom may gënal ndax damaa dégg groupe bi am na solo trop. na solo naa waaw. groupe bu am la vraiment di jàngale solo sax vraiment bu ko wàllu diine la ñu ah, lay jàngale. Ah. man nga ma waxal rek lan lan moo fay am maanaam ñu fi am lu bari bari maanaam. Ah? lan moo fay am li nga xam ne neex na la trop. maanaam lan moo fay am li nga xam ne neex na la si groupe bi lan moo fay am la la neex. Hmm. Ibrahima Samb Ibrahima Samb wax naa la xëy na rek maa déggul. waaw. nga dëgg xamuloo ma mais dama nekk rek nekk man soppee da baax la taalibe Cheikh dëgg bëgg na bokk ci xaw ma may def pour bokk. Ah, kon baax mais mënu wax leen rek ci groupe bi nu muy doxee man mënu ma wax leen rek ci groupe bi nu muy doxee. waa ñoom dinañ waxtaan ci wàllu diine gi. Mhm. yan oustaz nga fa nga fa xam ñu ñu koy waxtaanee foofu. xam Demba Diop. waaw. daal di la foofu nag laay ëpp temps lu may wax parce que fenn du ma am temps pour dugg mais nu mu bi nu mu tudd ah, groupe ah boobu tamit baax na waa kër baax na boobu nag eh, bëgg naa bokk soppe ah? naa bokk soppe waaw. dëgg la nekkoo administrateur xaw ma administratrice xaw ma. doo administrateur moo tax. nekkoo nekkoo di gérer bi moo tax. ah. da koo xam. dëgg la c'est vrai loolu lu am solo la te te te mosul te mosuloo koo xam jaaduwul de waa dëgg mais Fatou Mbaye ku la wax ne man may Abdou Guèye loo koy <laughs> yaa yaa ngi ree de ah xam nga lu tax ma def lii rubrique bu bees la bu ñu tudd micro caché laa ko tuddee micro caché damay woo bokk si groupe bi ne nemmee ko ndax ñu ngi suivre bu baax groupe bi dëgg la dëgg la mais en tout cas bi dama ko enregistré mais léegi dinaa ko dugal ci groupe bi léegi maa ngi jégalu nag dégg nga. ñoo ko bokk. xam nga xam nga boo gisee man du ma dugg de trop mooy comme ni ma la ko waxee rek. Eh, waaw dëgg la man comme comprendre naa xam nga boo gérer groupe yi day yenn day jël sa temps trop trop mais ñu ngi comprendre en tout cas daal ni nga wax noonu la xam na ne yaa ngi koy suivre gannaaw lu nga wax rek ñu lu leen doon seet dana natt gars yi fu ñu toll rek ci groupe bi. dëgg la na solo moom vraiment. rubrique bu bees la maa ko maa ko tuddee micro caché damay jëng bisaak rek woo benn waaye ni waxtaan ak moom bu ko defee mu xam mu xam mu wax ma lu mu xam ci groupe la na. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup Niafat. loolu la woon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant di leen wax ba beneen yoon xam naa rek incha allah yéen ñëpp ci groupe bi préparu leen muy xale muy mag muy góor muy jigéen ñëpp dina leen contact waxtaan ak ñoom incha allah nu nekk nag mën nañ koo ñëwee mais en daal ñu leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal di leen wax ba beneen yoon incha allah.